bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala nabiyina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk jullit yi ñoo ngi leen di nuyu nuyu lislaam di dellusiwaat ci sunu waxtaanu fajar di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu boole ñu defal tawfiq te defal ko mboolem jullit di ñaan di yàlla mu defal ñu ak sellal ci sunuy pas-pas ak sunuy wax ak sunuy jëf ak ak dëggal ak ak nangu tabarkeel bépp liggéey boo xam ne ci moom la jëm mbokki jullit yi ba tey ñu ngi ci fukkeelu jotaay ak ñett mooy treizième leçon ci sunu téere bii di ashriyatu ibn al-Qayyim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala rahmatan wasi'a li Cheikh Abdul Aziz ibn Daxil al-Mutayri hafizahullah ñu ngi ci ba tey cause yi nga xam ne dafay dimbale doomu aadama ci mu mën a muñ ci mooy yàlla démb ñu ngi woon ci sababu su ñaareel bi xam naa nag sabab bi cause bi moom dafa xaw a gudd muy septième cause bi te moo di doomu aadama am am xam-xam gu ci mbonte gi nga xam ne euh, mbon na ko moo mooy yàlla gi ak mu jëm mbonuk ak mu jëm ak euh, mbir yu ñaaw yi nga xam ne dana ci juddoo Ibnul Qayyim al-allaamatu Ibnul Qayyim alayhi rahmatu rabbil aalamiin euh, indi ci ay mbir yu bari ci démb indi nañ ko léegi nag mbir yooyu yu ñaaw yooyu nga xam ne ay tooke la wal iyaazu billahi tabaraka wa taala yooyu nga xam ne baaxul yooyu continuer di lim di leeral ci ne ki nga xam ne day mooy yàlla war naa xam ne maanaam jullit bi bokk bokk rek li koy ci mooy yàlla mooy war naa xam mbir yi nga xam ne dana ko indil mooy yàlla dana ko indil ki nga xam ne mooy ay mooy yàlla ki nga xam ne day mooy yàlla mbir yu ñaaw yi nga xam ne mooy yàlla dana ko ko indil loolu su ko xamee dara mën a wattandiku ba du mooy yàlla mu continuer di ko leer mu ne wa minha bokk na ca yooya bokk na ca mbir yi nga xam ne yu baaxut la ay tooke la ay lor la ci ki nga xam ne eh, day moy sunu borom tabaraka wa taala mu ne zulluhu ba'da izzihi mooy ak toroxtaangeem baada izzihi ginaaw ak teddam ak teddam baada izzihi ginaaw ak nga ngaam ginaaw bi mu teddee loolu lu jullit bi war a xam la ndax mbir yi lu baaxut la doomu aadama da ko war a xam su ko xamee dana ko mën a wattandiku te wattandiku gi mooy bañ jaar ci lu koy indi bañ a jaar bañ a jaar ci lépp loo xam ne luy indi loolu la bañ cee jaar mooy nga bàyyi muy yàlla. kon lu ñaaw des ko war a xam nit ki su fekkee bu bu xamee ne nit ki bu xamee ne lii bu ko defee day tedd gi nekkoon ci moom day soppi ku nekk toroxtaange dana ko wattandiku moo tax Xuzayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu di wax ne kaana naasu kaana naasu yas'aluuna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam an al-xayri wa kuntu as'aluhu an ash-sharri maxaafata an yudrikani ne da nit ñi dañ daan ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam di ko laaj lu baax ma di ko laaj ab safaan ngir ragal tàbbi ja ndax lu ban des ko war a xam wa minha kon zulluhu ba'da izzihi ak tedd nga ginnaaw ak toroxtaangam ginnaaw bi mu teddee te bu baaxut ki bu xasee torox moom jeex na dara du ko tekkeeti dara ko tekkeeti daanaka aw mala moo koy tane te loolu mooy yàlla da koy indi bokk na ci lor yi muy indi day doon koo xam ne du tekki dara ci ci bëti nit dañ koy xeeb wal-'iyaaz billah wa minha annaha yasiru asiran fi yadi a'da'ihi ba'da an kana malikan mutasarrifan yaxaafuhu a'da'uhu wa minha bokk na ca lor yooyu mooy annaha naka moom kii mooy yàlla yasiru day mujj asiran di ku jàpp di ko xam ne ab prisonnier lay doon fi yadi a'da'ihi euh, ci loxoy ay noonam ci loxoy ay noonam ay noonam ba'da an kaana ginnaaw bi nga xamee ne nekk na malikan di buur mutasarrifan buy soppandiku waxande yoppaat day soppandiku ci lu ko neex yaxaafuhu boo xam ne ragaloon na ko dana ko maanaam yaxaafu mu ragaloon ko a'daa'uhu ay noonam bokk na ci lor yi muy indi moom mooy yàlla mooy nit ki dafay mujj nekk koo xam ne prisonnier lay doon prisonnier lay doon ci loxo ay noonam ay noonam dañ koy jekku dañuy am kàttan ci kawam te laataa loolu dafay nekkoon dafa nekkoon koo xam ne buur la woon buy soppandiku nu num ko soobee nga xam ne ay noonam ñemewuñ ko woon waaye mujj gi dañ koy ñeme mujj gi duñ ko ragalati wax ragal yàlla nit ki bu ko defee mooykati yàlla yi duñ ko ñemi hmm, mooykati yàlla yi duñ ko ñemi su demee bay nekk ci ak muy yàlla nag ba nuur ca si gi ca su boobaa la mooykati yàlla yi nekk noon noonu yàlla yi lañ nekk moom ma nga ca kon dañuy mujj yam nag du am leen lu leen séparé su ko defee ak ragalaa ngi du am foofu su boobaa dañuy mujj jàpp ko waaw luñ ko wax luñ bëgg ci moom day am kenn tënewu la ci mu ne wa minha annaha annahu yad'ufu ta'siruhu fala yabqa lahu nufuzun fi ra'iyatihi wala fi al-kharij fala ra'iyatuhu tuti'uhu idha amaraha wala yunaffazu fi ghayrihim nee na wa minha bokk na ci annaha moom moom annahu moom day yad'ufu day doyadi dafay néew doole ta'siruhu ak jeexitalam fala yabqa du des lahu di ko ñeel nufuusun ak wéyal fi ra'iyati ci ak càmmom ak wala fi xaarij du jàggi ne ci sax wala ra'iyatuhu déet ak càmmam tuti'uhu di ko topp idha amaraha bu ko digalee wala yunafasu def ko wéyal itam fi ghayrihim ci ñeneen ñu dul ñoom ñeneen ba tey day mujj jeexital gam daan jeexital ci biir ak càmmam te mooy ñam yilifoon loolu dafay mujj day néew doole du am benn genn wóyal ci ak càmmam waxuma la sax waxuma la ak nag ñu nekk ci biti anam lu mu wax dañuy jàpp ne rek waxi ko daan ci sariñ la ña ko gën a jege tey dañuy jàpp ne ah kii de sim moom day caaxaan rek dara daal wax ko fi bu digalee dara laataa loolu dafay nekk dafay nekkoon koo xam ne buy digal ñuy def waaye mooy yàlla gi mooy tax day mujj. jeexital gi mu daan jeexital ci biir ak càmmam loolu dafay mujj néew doole nga xam ne genn wéyal wéyal ci ak ay ndigalam du du des ci biir ak càmmam waxumala ak ci biti bu fekkee daa digal ak càmmam te mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci ron ak kilifteefam duñ ko topp waxumala sax nag ñu koy wéyal topp koo gi ci ñeneen ñi dul ñoom déedéet moo tax ngay gis koo xam ne ay gis mooy yàlla yi ñi nga xam ne dañoo am kilifa. ci ñañ yilif daanaka duñ leen topp su fekkee dañ leen topp ci kaw sax buñ weetee daanaka dañ leen di ŋàññi xam ne yii moom du nit duñ war a topp da ko waral mooy mooy yàlla ga daa bari moo tax loolu itam baaxut ndax nit ki faawu dafa war a jiite wommat ñam jiite ci ragal yàlla tabaraka wa taala waaye su fekkee nag da leen yilif ci loo xam ne ak mooy sunu borom la tabaraka wa taala noonu rekk lay demee nag kenn du ko war maalati kenn du ko jox benn gëdd kenn itam du ko respecté lu waxte rek kenn du ko mën a mu ne wa minha zawalu amnihi wa tabaddulihi bihi maxaafa fa axwafu nnaasi ashadduhum isaa'ah wal-iyaazu billah mu ne wa minha bokk na ci zawalu amnihi dañu kóoluteem sécuritéem di stabilitéem wa tabaddulihi akuk wattikoom ak wattoom wa tabaddulihi ak watteem bihi ci moom maxaafatan ak ragalaangi mu ne fa axwafu naasi nee na ñi gën a ragal ci doomu aadama yi ashadduhum muy ñi ci gën a tar isaan isaatan ak ñaawal jëme ci sunu borom tabaraka wa taala bokk na ci lor yi moo di mooy yàlla ki koy def bu yàggee kóoluteem day dañ kóolute gi sax dafay mujj nekk dafay changer nekk ak ragalaangi day ragal kon ni ma ko waxee woon benn kóolute du ko am ci xol xolam xol bi du am jàmm day firfiri rek te xol xol bi firfiri rek mbokk yi moom mooy li gën a metti mbugal mi gën a metti ci kaw suuf moo tax ab yéefar ki gëmut borom bi azza wa jalla la ko gën a la ko gën a metti ci kaw suuf li nga xam ne mënu koo faj ba xaw te amul lenn lu koy faj lu dul mu gëm yàlla moo di firfiri xol gi nekk ci xol ba firfiri gi nekk ci xol ba wala yazaalu wala borom bi ne fa alladhina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkira wa hum mustakbirun ak foñ da cay nekk ña gëmul borom bi azza wa jal wala yazal borom bi nee na sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba bima ashraku billah ma lam yunzil bihi sultanan wa ma'wahum an-nar wa bi'sa mathwa adh-dhalimin nee na ñun yàlla ñooy tàbbal ñooy sànni ci xolub ña yéef ña weddi yàlla ak tiitaange ci sababu su bokkaale gi ñuy bokkaale kon ku nuroog yéefar ci mooy yàlla saa su nekk itam cëru cër boo bi da am ab cër ci tiitaange sa xol bi firfiri day firfiri doo ab jàmm ndax su fekkee borom bi azza wa jalla mi la bind jamono ji nekk lam tere yaa ngi koy nekk su boobaa nag mere gam lay mere day mujj nag jeexital ci yow da ngay gëm ne mii boo xamee ne yow mii kat nekkoo ku ki ku nekk ci li yàlla bëgg loola ci boppam rek doy na mbugal wal iyaazu billahi tabaraka wa taala yàlla nañ ci yàlla musal nee na ki gën a ñi gën a ragal ci doomu aadama yi mooy ñi ca gën a tar ak ñaawal ak mooy yàlla jëmee ci sunu borom azza wa jalla wal iyaazu billah mu ne wa minha zawaalul unsi wal istibdaalu wal istibdaalu bihi waxshatan wa kullu masdaada isaa'atan wa kullu masdaada isaa'atan izdaada wixsha wala waxsha nee na wa minha bokk na ce zawalul unsi dañu wettali ko wettali ko ga wal istibdaalu ak watte bi ci moom waxshatan ak wéet wane wa kullu masdaada nee na saa yu dolli ko isaatan ak ñaawal ci sunu borom tabaaraka wa taala nee na kon mu delli ko waxshatan ak wéet nee na wettali ga nekkoon ci xol bi ak ci am xelam di wettali ko ci sunu borom di wettali ko ci gaay yàlla yi tabaaraka wa taala ak ci alxuraan ak sunna ak alxuraan ak lu baax loolu dafay mujj sensé nekk ak wéetaange ndax mooy côté bi yàlla kuy mooy yàlla moom alxuraan du ko jege moom loolu moom kenn tëniwul ci ku dëkk ci mooy di mooy yàlla ba noppi ànd ak di jàng alxuraan di continuer moom di taxaw ak moom di naafila guddi di zikkar di salaatu ala nabi loolu moom mënuñoo ànd moom déedéet dag moom kay da ngay bàyyi li yàlla tere yàlla defal la tawfiq ci may la nga. tënku ci lam bëgg waaye nekk ci li yàlla tere ba noppi ko boole li yàlla bëgg mu nekk sa aada déedéet moom kay ñaar ñooñu mu mënuñu ànd moom waaw wala yastawi qul laa yastawi alxabiis wa tayyib lu bon du yem ak lu baax kon wéet dafay mujj nekk ci moom te it noonu lay demee nag saa suy gën di dolli ak moy yàlla te ak ñaawal ci côté boromam tabaaraka wa taala ak wéet itam day dolli ko ci moom du ak wéetaliku ci xol bi ndax xol bi la koy dundal moo di alquran ak sunna la koy dundal moo di alquran ak sunna al imam ibn al qayyim day wax ci alkaafiyatu shaafiya nee na quutu nufuusi wa innama alquranu quutu alqalbi anna yastawi alquutaani nee na bakkan yi la koy dundal mooy mooy lekk yi ay xol bi la koy dundal moo di alquran alkarim quutu nufuusi wa innama alquranu quutu alqalbi anna yastawi alquutaani moo tax alquran ak nekk ci li yàlla bëgg mooy wétali xol bi bu dul loolu nag doomu aadama day wéet moo tax euh, <clears throat> mooy yàlla nekk ci baaxut loolu la al imaam al qaxtaani doon wax ne la xayra fi suuri al ma'azifi kulliha wal raqsi wal iqaa'i fi al qudbaani inna at-taqiyya li rabbihi mutanazzihun an sam'i awtaarin wa sam'i aghaani wa tilaawati al qur'aani wa tilaawati al qur'aani min ahli at-tuqa siima bi husni zajan siima bi xusni shajan wa xusni bayaani ashhaa wa awfaa linnufuusi xalaawatan min sawti mizmaarin wa naqri masaani wa xaniinuhu fi llayli atyabu masma'in min nagmati naayaati wal ciidaani acrid an dunya daniyati zaahidan fazzuhdu cinda uli nnuhaa zuhdaani zuhdun an dunya wa zuhdun fi thanaa tuubaa liman amsaalahu zuhdaani nee na jàng alqur'aan alkarim di ko wettalikoo loolu moo gën ay musique moo gën ay toq si ngalam ay tuxura ay caaxaan di ànd ak jigéen di diglu mm, ak mooy yàlla subhanahu wa ta'ala di ànd ak jigéen yooyu baaxut ki ragal borom bi azza wa jalla moom yooyu des koy des ko say setal wicc alxuraan moo koy gën a neex la mel lu dul moom mooy gën a neex ci moom musique mooy gën a neex ci moom njaalo gën a ci moom diglu ay caaxaan diglu loo xam ne borom bi tabaraka wa taala def ko xaraamal rawatina nag di ko jàng ci guddi gi baat ba neex di jàng alxuraan ci guddi gi di ko naafile te baat ba neex loolu moom du ko dàq gis ko kon jullit bi daa war lu mel noonu mu ne wa minha bokk na ca zawaalu rida wa istibdaaluhu bi saxat bi saxat bokk na ca zawaalu rida dañu ngërëm wa istibdaaluhu ak watteem bi saxat ci ak mer ni yàlla kontaane woon ci moom day dañ day soppiku nekk ak mer yàlla da koy mere wal iyaazu billah te yàlla ko mere moom jeex na sa xol bi lee tëj rek moo ndax moo la gën a jege sa bopp yow sa jëm bopp yàlla moo la gën a jege sa bopp wa dhikruhu lil qurbi wal ma'iyya lam yanfi lil uluwi wal fawqiyya fa innahu al aliyyu fi fi dunuwihi wa huwa al qaribu jalla fi uluwihi bi ko al imam hafiz waxee ci sullam al wusul rahimahullah wa rahima jami'a ulama'i al muslimin loolu yi baaxut mooy yàlla baaxul kon loolu yi loolu la bokk na ci yi muy indi mooy soppiku ni yàlla kontaane woon ci yow gërëm la mujj daal di xalaas daal lay mere yaa nañ ci yàlla musal sànci la mu ne wa minha zawalu tumaninati billahi wasukuni ilayhi wal iwaai indah wastibdaluhu bitardi wal bu'di minhu wa minha bokk na ca lor ya zawalu tumaninati mooy dañu ak dal billahi ci yàlla wasukuni ak dal ba tey ilayhi ci moom wal iwaa iwaayu ak tàpp indahu fa moom wali wastibdaalu ak watteem bu changé bi tardi ci ak dàkk wal bu'di ak sori minhu ci moom nee bokk na ci lor mi indi moo di sa xol bi dal gi doon dal ci yàlla di dal ci yàlla di wettaliku ci sunu borom di tàpp fa moom xam ne jamono ji nekk rek du bëgg a tàqalikook lu jëm ci sunu borom tabaaraka wa ta'ala bëgg tàqalikook euh, lu koy jege yàlla loolu dafay mujj dañ ba noppi day mujj dañ ku nekk ak dàkku ak sori sunu borom tabaaraka wa taala yàlla da koy dàkku ba noppi def ko muy ko sori ca moom ci sababu su mooy yàlla gi ndax yàlla woo taq du ko jege nit ku taq moom mbalit la te mbalit moom ci sën ba lañ koy sànni sënub yàlla moo di sawara wal iyaadu billah la rek rajo bi nga jënd lu mu yàgg-yàgg ci ay ci yow at bu amoon fukki at ñaar fukki at ba noppi di ba tey di man li nga koy doyee ab rajo la tudd waaye su lu mu bees lu mu bees bees tàq sa fekk daa yàqu mbari la tudd ci seen ba rek yàlla nag la tax mu sàkk ñu mooy ñu daamu ñu jaamu ko ku nekk di ko mooy nag ci seen yënga bokk waaw ab sën nag moom mbalit mbalit nga ci mbalit nga bokk mbalit moom ci seen ba rek lañ koy sànni yàlla ñu yàlla musal ci lépp loo xam ne lu koy lu indi mooy la ko mooy ko la.